jotaay bi wax na boppam te toujours damay wax ne jëf moo ëpp doole wax suñu maam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa daan wax ne dafa wër alquran ci sóotu baqara ba sóotu naas yi nee na gis ci kenn ku yàlla waxee dina fay waxkat yi nga jëfkat yi rek la yàlla di wax ne ñoom lay fay inna alladina amanu wa amilu salihat suñu benn mbokk mu baax bu ñuy wax Cheikh Abdoulaye Dieye mu nga ca bitim réew ñun daan wax nañu nit du jëf ba raw la nga wax ba dab dégg nga du jëf ba ba ba raw la yow ngay mel ne di wax ba dab du wax si parce que jëf du wax loolu la naaru gànnaar ba waxoon gaa yi doon bindee téere bi di nag di wax lu bon ci gars yi moom borom maraam yu weex yi mu xëy biir rek ne leen ba ngeen daree wax yàgg na ba ngeen jëriñ bi nga ci di wax suñu lu bon yàgg na waaye benn tool ba laa leen di toll li ngeen wax ci ay fukki at ak juróom def ko ci ay téere sonn ko ci def ci ay conférence yëpp benn tool laa leen toll xam nga lan la duumu ala inkaarina na duumu ala azkaarina yéen sax leen ñun ñu nekk seen soxla foo leen toll seen yitt yi moo di ñu digal di xool li baax ci ñun li bon ci ñun li aram ci ñun li dagan ci ñun li bokkaale yàlla ci ñun li ko ci nekkul li li li tegul ci sunna li tegul ci sunna foo toll sa yitt yow sa guddi sa bëccëg mooy pour li jëm ci yow boo koy li jëm ci fu mu toll moom li li soxla mooy astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim su nit ñi wolof bi lu ñuy wax wolof bi lu ñuy wax wolof bi nee nañ ku ku woddoo lammiñ soo soo noppee rafet ak garaaw wax yooyu loolu moo ñëpp war a wut wàcc sax wax dëgg dëgg bi jëf parce que lammiñ lammiñ du du wot du waay ku ko wóor doo digga musa rafet jëf ñu ko musa wóor doo ñëpp te tey lañu ko xaar yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaamati nee na ñaar yi gën a dugal nit safara mu ne jaay su leen tegee ni ñu mat cent milliards de nit mu ne soo xoolee neuf cent milliards yëpp yonent nee na li leen di yóbbu safara nee na ñaar yi la ñaar yi ñu képp ñaar yi ñu képp mu ne li nekk ci diggante ñaari cun yi ak li nekk ci diggante ñaari bool yi Seydina Muhammad lay wax sallallahu alayhi wa sallam mais loolu mu ëpp ci li li dugal ci sama jël rab saraw jamono ji nag lam miñ moo ci gën a gaaw Seydina Ali nee na heure bu nit yeewoon ba jël tànkam ca suuf nee na cër yëpp ñoom ñëpp dañuy mus dañuy def coalition sukk di ñaan yàlla ngir mu musal leen ci ayu làmmiñ imam ahad bu baax mi yàlla na ko yàlla fayal nee na lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aaduhu wa lam yabqa illa suurata lahmi wa dami ak baax imam yaa ngi ko nangu rek yaa ngi déglu rek affaire am ko xamul rek ak baax bari xam-xam te yéwén ci te mën koo joxe te du laaj tous defar ñëpp la ah bon ak ka wér ak ka wér ah wallaahi alazim ku toogul mu mu jàngal la nii tamit ci moom ngay fooyee la ngay doon jotaay maa la ko wax. wallahi la azim nee na nit ñaari parti la nee na benn parti nit mu ne mooy lan nga mu ne beneen xaajam mooy xolam nee na xaajam mooy làmmiñam nee na beneen xaajam mooy xolam lisaanul fataa nisfu kam làmmiñ bi mu ne mooy moitié doomu aadama wa nisfun fu'aaduhu mu ne sa deuxième moitié c'est le cœur moo tax Sofiane Diop bañ ne ko indil ñu doomu aadama la ci gën a baax mu daal di dagg làmmiñ wa daal di dagg xol ba xar lañ ko jox ne ko indil xar la ci gën a baax mu dagg làmmiñu xol wa indi teg indi dagg dagg dagg xolu xar la daal di indi teg ñu ne ko indi li ci gën a bon mën a dem waaxu ñu tibbee beneen làmmiñu xar indi daal tibbee borom beneen xolu xar indi teg te doomu aadama lii moo gën ci moom waaye doomu aadama lii moo gën ci moom li mu am lii moo ko am lii moo ko rey lu mu xam lii moo ko ñàkk lii lu mu ñàkk lii moo ko xam kon doomu aadama lox làmmiñ la ak xol xol su nit ñi di soxla wala lu jamono ji yu bëri problème yu bëri yow fexeel ba ci islam bi fexeel ba soxal bi bu bu ci fanaanal moom mu ci fanaanal moom loo xam ne suñ ko génneewoon wax tegu ci suñu def nga am nga soxla ñëpp xeex feeg loolu amoo ko rek baaxul bu ci fanaanal soxor bu ci fanaanal ñeent bu ci fanaanal ay yéen yu bon loolu day gàttal fan wax naa leen ci conférence bi keroog man leen bu njëkk dañ daan wax ne soo demee te sëg ya ña fa dee ñi ko ëpp tooy moo leen rey de man ñu loolu naan wax man leen loolu démb la tey nag soo demee te sëg ya ña fa dee soo demee ñi ci ëpp xol moo leen rey xol. parce que da ngay jël ay mbir ay vinaigre ki poobar ay yéri yu bon yu lëpp rok ko fëj sa xol di ko ci def di ko ci def ba warul soo warul dugg cinquante ans vingt deux ans ngay dund dee parce que sa xol moom nga tànk ak yu bon raxas ko suñ bi ba mu set lii yéene ci lu baax chargé ko ay yéene yu rafet ah bëgg naa def ci jàkka ji cent millions bu jumaa ji de bëgg naa koo karale waaw kay bismillah bëgg naa de bi ñuy jaamu ji ñaari nag yóbbu ci kër ba di bëgg naa gan yu ñëw ma teral la bëgg naa mogo bëgg naa daayira cheikh bi ma def ma yóbbu ci fukki nit ñu dem ziyaare cheikh Tijaan bëgg naa waata dina du ma yóbbu leen ñu ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga yéene nit yooyu ngay sol sa xol di ko sol ba mu leer gis nga yéene yooyu billahi benn yéene boo am son borom yokkal ko safar waaw bu la gën a dul bëri yéene yoo xam ne moo la gën a dul sax parce que fu mu toll day góorgóorlu ci réaliser yéene yooyu taar réew yëpp xam ngeen ni ci xol la parce que xol mooy problème bi réew mi julli yi bari na sikkat yi bari na naafila yi bari na ñi baax na wut kii wuti fi yi bari na xasaay yi xumb na mais ana résultat yi zéro pourquoi parce que les cœurs ne répondent pas nga bokk ak nit ñi julli ci jàkka jàkk julli te biir bi daal bi nga doon gën a nii bokk ak nit ñi mu pare nga ah si bi ñoo ngi ziar te biir bi daal yéeroo ko tëb suba soo sañoon dootu ñëw sax ci maram bi day am taar ci port gauche ak port droite ñaari taar ba dootu ñëw mukk ci maram bi ndax yéen ñu bon te yow nga ne julli te yow nga ne taalibe Cheikh c'est pas normal waaw des na des na billahi jurul suñu jàkk yi ni mu xumbee su ko suñu xol yu xumbe woon suñu wasifa yi ni mu xumbe su ko suñu xol yu xumbe woon suñu sikka yi ni mu xumbe su ko suñu xol yu xumbe woon billahi réew mi dañu am benn problème dañuy xam nga ñu dañoo bëgg a nax ñoom ñoo ngi dem di lijjanti problème boo xamante ne fa ñu jublu problème ba mooy fi ñu jublu di ko lijjanti du foofu ñoo ñuy sonn crise crise crise crise te dañuy nax crise amul crise amul dañ ma war a wax li fi nekk ci milliards yi moom mosu fee nekk ba réew mi amee ba tey li ngeen dégg ci média ci rajo bi ak ci télé bi dégg boo ko ba mu juddoo ba tey ñoom gën dund ñi xamuñu milliard ñun sax xamuñu milliard ñoom babaa ñii ñoo xam milliard ñii ñun million suufu première fois bi maam alaaji moo ko jege dajale un million di ko yóbbu fii di ko yóbbu alaaji Abdoulaye ci jumaay gawam ji mais nit ñi dañ doon ñëw ci saal bi di xool million parce que mosu ñoo gis million wallahi alazim su ma teel loolu di dajale parce que ne billahi laa la wax xale bii soo xool ne ko loolu bëgg billahi doo wax million milliard la lay wax xale bi bëgg na ko loolu crise dafa am crise bi ci foofu crise bi xam nga fan la c'est dans les cœurs wax naa la ko bëri ci dem fii ci fii kër góor gi Ahmed Malick Sy mooy caa mu jógee waxoon ne su saa dee da ngay bëri juróomi nit dañ ko doon ñaanal góor gi ci incha allah ma gaa bi laaj loolu yu biir laaj soo gisee xam ni Cheikh Tidiane tàmbali na fii si baaxu jiw jiw jiw moom laa yoo xam ne loolu yu biir la waaw maa la ko wax kii seen jiw xam na ko wallaahi xam na ko bu baax mu Moussa Tall de wuli ko Moussa Tall wax ak jullit yi wallaahi donc ndax dem di ci kanam gi lakk ñuul nga xam ne kii ragal yàlla rek moo fay ci xol bi ba lakk kanam nga bis xotti ko ci ci ci digg jëba bëggee di tàcc maa tawee ci yàlla ngeen ci sallallahu alayhi wasallam wallaahi alazim bari njëriñ su la ñuulee rek jeex na di nga doon juróomi fan yoo xamante ni nga soxla départ wallaahi la ca mag ña mag keroog xam nga wax dëgg yàlla sama borom yóbbante na ay xéewalam ak ay teraangaam waa adduna ak waa Sénégal waaye ñam ko jox ñoo ko nag waxuma leen ko jox na mare ba ah ñu tuur laa ko wax man leen yàlla yónni na waaye ñi mu jox fu ñu joxe ñoo jotewul ñoo ko bloqué nag rek nag rek nga xam ni nag de yoo wërsëg lii ci sa wërsëg yow yaa ci sa wërsëg wala ko jël jox ko sa jabar jox ko sa doom mais la jëlee say mbokk yi moo di dimbali ñoo ko moom kon yàlla yónnee na waaye ñoom ñoo ñoo tëj jëw xam nga démb ñu ci nekk ci lu baax xam nga tabax yi léegi xam nga tabax yi tabax yi tabax yi waaw parce que li mu bind ci jigéen moom lañ bind ci góor pour ñëpp am soxla la ku nekk am ñeent àdduna bi ñëpp mën nañoo am ñeent ak jigéen jum yëpp yàlla programme noonu boo programme noonu lekk yi fi nekk yàlla moo ko indi ba mu doy gis nga suñ ko séddale woon normal ñëpp dinañ lekk ba mu lekk xoolal jëm xool leen ba àdduna amee ba tey mos ngeen a dégg ñu ne jéggi jaww jëm allah waaye xam nga loolu li ngay fàtte moo tax yàlla ne kulu min tayyibaat min la min min boobu min lu ëpp ci baax la loolu lay wane ni bañ koy jibee du jeex min la wax la jëlee lekk leen ci xéewal yi kon loolu lay wane ni xéewal yi du jeex xam nga soo xool ne lekk leen xéewal yi waaw min nga lool lekk leen ci alxuraan dafa gaaw dafa ci biir lekk leen ci xéewal mooy indi nañ boolu ceeb bi xam nga man métti ji du ma indil bu wër ceeb mais bu dee nit laa wax dëgg yàlla mën naa ci am sama 15 tibb ak juróom-ñaar yi moo moo tële ci suuf xam nga jug dem sama yoon mais ñu yoxal boolu ceeb nga ne boolu ceeb ngay lekk ndax xam nga dox nga billahi doy ko def daal dégg naa am na benn dégg naa ñoo xamante ni saa rek dégg nga yëpp saa rek ah taxaw rek saa rek suba ak loolu dégg naa mais loolu wóorul su la joxee puul ceeb mais dafa am loo ci war a lekk après nga bàyyi keneen lekk wala ñu seet keneen ci ñàkk ci fan bi ñu yokk ko léegi yàlla nee nañu lekk leen ci mbooli bi waxu leen lekk leen mbooli bi. parce que ceeb bi muy jóge du jeex min tayyibaati maa razaqnaakum lay wax jël leen ci xéewal yi ma leen xéewale kon xéewal yi du jeex je dañ wallaahi dañ ñuy nax du dëgg waxu yàlla moo mooy wér wallaahi du bu ñuy wax effet bi li muy wax du dëgg banque mondiale li muy wax du dëgg FAO li muy wax du dëgg daal la baax ci dañuy fekk du dëgg waaw ay ceeb bi dañ ñuy mbëtt yu ñii ñu koy jëndikoo di ko xale yi di ko def ci toggal ay kii ay par leen nga xaw ma demee noonu day baax donc yëf yi ci c'est dans les têtes et les cœurs nañ la nañ la raxas xol yi hmm? raxas xol yi ah raxas xol yi nañ raxas lan ñu ba mu set ci tudd yàlla raxas xol yi ci teewlu yàlla dé dé dégg ngeen ma raxas leen lan ñu tudd yàlla ba mu set tudd yàlla di ko tudd ba mu set ñu loolu jàng impôt ngeen xam luy impôt yéen a xam réew mi xamuñu luy impôt moo am ñuy ñaanal xamuñu ko xam nga xamuñ luy lembo sax la ñuy wax lembo pour laa leen di leen billahi fi muy jógee fi muy jëm ak ñu koy calculer ni muy génnee ba ngeen xam yéen seen àll bi muy jëm ba yéen borom borom borom kii borom garaw ay ministre ak yooyu pour pour ñu xool nga mën ko mettre mettre rek xam ni sa sa xaalisu bàyyi moo tax muy am ligne téléphone bi bu mu la dóoree loolu jàng moo koy maye pour nga xam ko su waxee nga météo bu ñeent juróom-ñeenti mètre jox ligne bi suñu xaalis la essence suñu xaalis la ñoom suñ dund ñii suñu xaalis la ñun ñii am nañu indemnité de direction wala boog salaire de base am indemnité de direction parce que mooy dirigé ci école bi kon lu àq boobu am nañu ko ci war doole mën na nekk juróomi junni wala juróom benn junni wala leneen yooyu yëpp dina leen ko leeral ba ngeen xam incha allah yàlla na yàlla jàppale am na yàlla na yàlla jàppale jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee kon nañ góorgóorlu bu baax nan la rasul laa nit ñi ci laa ilaha illallah ba mu def ñu raxas sunu xol yi ci teewlu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba mu def dégg ko ci biir ñaar gi ñoo ngi wax yàlla ne ko lu joxe du kii du crise bi dañuy nax de li jafe mooy wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sama sell ci yow dëggu ci yow mun nañu yàlla na ko yow yombalul ñu loolu ak tëb diin ak tëb jafee wax yëkkati ko nii rek yow mën na ne sabaa du neexee mën nga ko sabaa du du du ngandee mën nga ko soo wéree mën nga ko waaye dëggal ko doxee ko waxee ko mu fenc saa yi fenc sabaat yi sooy dox muy moom sooy lekk muy moom sooy naan fépp te lépp di laay daay la la loolu moo tax moom la ñu yàlla na ko yombalal ñu am ci yàlla yombalal fii ci la ko wa hab lana ya rabbana yallahu miftaaha la ilaha illa allah la ilaha illa allah dafa am caabi ñu ne ko yàlla jox caabi la ilaha illa am caabi am caabi bu ko yàlla joxul nag amoo ko mu ngi fay nekk di mel ni deux trente cinq du am dara parce que yoroo caabi ji xam nga tey jii néeg bi du ñu defoon cent milliards cent milliards ñu ne ko seet te mënu ko tijji lu muy jëriñ donc ñu ne yàlla laa ilaaha illallaah ñu ëpp milliards néeg baa ngi nii gis nañ ko xam nañ ko jox ñu caabi ji mooy doye ji ñu ne ko kon wax dëgg yàlla bala nga lool ñii daanaka laa ilaha illallah jox ñu balaa laa ilaha illallah ba nga xamante ni lépp lu ñuy ci pays ba dafay tolloo ah, teg ji lu pays ba muy ñuy daan ci balaa léegi nag jox nga ñu. caay caay jox nañu la dugg boobu leer nañ gis nañ li ñuy wër jox nañu teg ci lii ba xam nañu ni ñu koy doxee góor lañu waa jaar waa jaar dañuy dox dañuy siggi wala dañuy sëgg dañuy dox dañoo war a defee nii wala nee lañoo defee yëpp xamaaguñu ko léegi foofu xam la naa yaa rabbana yallaahu asraara laa ilaha illallah laa ilaha illallah dafa may secret boppam yoo xamante ni moom laa ilaha illallah moo ko moom bokk ko kenn yàlla jox na secret léegi ñu ne ko jox ma ñu secret bi waaye su ñu bëggee mu jëriñ ñu jëriñ ñu fii jëriñ ñu fee jëriñ pour ñu wa araw lana ya rabbana ya allah anwaara la ilaha illa allah la ilaha illa allah dafa may leeru boppam yoo xamante ni képp koo xamante ni daal na tëjj ba mu daan sa xol ba mu daan sa yaram ku la gis xam ne kii moom la jox yàmba ku la gis xam ne kii moom la jox yow ñu ne ko loolu léegi c'est pas euh, c'est pas lu ñu la ñu wax palpable c'est pas concret kon dañoo bëgg nga xam nga léegi may nga ñu lu abstrait mooy lumière ba nga paree nga ne ko xam-xam yi dafa bari te ñëpp xamuñu ko am na ci xam-xam nag mën nañu koo séddoo nit ñi am na xam nañu ci mënuñu koo séddoo nit la ilaha illallah am na loo xamante ni ñëpp mën nañu ko bokk am na loo xamante ni ñenn ñoo ko moom léegi la ci ñenn ñi moom dafa nekk ci ay ay trésor moo tax nga ne ko hab lana ya rabbana ya allah kunuz la ilaha illallah les trésors de la ilaha illallah ah pays bi xam naa nañ fay doxee ak lañ fa war a doxee teggin ya ya xamal nga ma ko daal nga ma la ba xam naa sama yoon jox nga ma caabi ji ba ubbi naa ba tiim naa bagaas yi kon yàlla wa am danaa yàlla danaa yàlla xul wa danaa ilaaha illallah jox ma ko nag ma mën a yenu trésor yi mën koo yóbbu leen nit ñi jaay yow ba bés jot mu ne de yow daal la sëñ bi sëñ bi man de billaay daa ma def dara lu baax billaay dama laa dégg bëgg la rek ci joxe boobu la ma yàlla dimbale ba sëñ bi maa ngi nangu yàlla am ci yàlla wahab li man jaalatana yàlla yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xam ne toogaale ak man toogaale nag ñaari toogaale la ci sa jëmm ak sa woo am na ñoo ñoo ko France billaay ñoo ngi ci jotaay yi ñoo ngi woote seen téléphone di déglu waxtaan bi ñii ñoo nga Maroc ñoo ñoo nga ci ñii ñoo nga Italie ñii ñoo nga Espagne ñun ñëpp ñoo ngi fii kon ñoom ñoo ngi toogaale ak ñun nga ne ko yàlla ñoom ñooñu jox leen kii maanaam laa ilaaha illallaah sori nañ ñu waaye seen xol yi xool ko def ci ngëm yàlla ba ñu xam ni jotaay bi ñu bëgg ñun moo leen ko may léegi nag rajo yi dañuy boor dañuy boor internet ak su dee ak beneen ak beneen te wax ak li man sami ana yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xamante ni dégg na nit mën na yéeg yaakaar ni banaaw la fekk du banaaw seytaane la bala nga koo xam nag nga wàcc baqaawu soo wàccee baqaawu te Muhammadu Rasulullah lépp lu ci ba xamal ne seytaane la mooy lan sharia bu ñu tarbiya wala bu tarbiya wala bu ñu ne dafa àgg ci yàlla suñ ne wàcc na rek xoolal sharia boobu su sariya doom rafetee xamal ni defoon na billahi waaye su dammi julli baa muy kowee ca di caataane yàlla wala muy fontoo Muhammad Rasulullah wala nga gis muy muy lépp lu bokk ci lu yàlla dëgg daganal mu ngi araamal wala muy araamal lu yàlla daganal xamal ni seytaane bu ci biir xolam yàqu ko mel ni ko yëre ci biir yàlla yi fekk duggul ci benn biir yàlla ci moom biir bu alors wax dama benn wallahi am na cinq heures mën a sama waajur ci loolu lañ mën a waaw waaw xëy na lañ ko waaw kon ma ko kon dafa um su ci nit nekkee bu dee ci dëgg la nekk seetal nu mu mel Muhammadu Rasulullah bu dee Muhammadu Rasulullah mooy kilifa moo koy wax muy def di ko tere muy bàyyi la xamal ni kooku wëli la aarif billah waaye su dul loolu xamal seytaane waliyu laay dafa ak waliyu seytaan bi waliyu laay lu mu def la waliyu seytaan bi ñoo koy waaw waa ji nee nañ ba mu toogee sëriñ ba sëriñ ba jël kaare bi sànni mu nekk ci ngelaw li moom dafa jël veste bi rek sànni mu nekk ci ngelaw li te kii bi sawee du laabu waaye bi sëñ bi sànnee gaalaama gaalaam muy naaw moom dafa tëj sànni nga sa muy naaw ci wëlu seytaane la ci wëlu yu naa la ku nekk day def ci kéemaan réew mi nag loolu mooy problème bi mënuñu xam ne ku yor ay xuraafaat ak ci xërëm ci caaxaare ci ay jinne yu bon ak koo xamante ni yàlla rek mu nekk ci moom mënuñu koo xam ne parce que dafa nuyoo parce que ci nekk ci xuraafaat ak caay-caay yi ni sëriñ bi def lay def day julli day woor day kii day kii gëm yàlla léeg-léeg mu jooy sax rek suy taare la suy dugg ci biir suy naan la su ne allahu akbar loxo yi ñu ci biir tubéy maa la ko wax jàpp away maa la ko wax suy taare lañ deret dañuy sangoo di julli ci deret day xar day xet di julli ci di jublu yàlla ñu yàlla mu gën ci façon boobu baaxul mu sibal ñoom ñëpp nag gis na billahi laa wax ku yaakaar ne suuf wala saafara wala suuf mën na ci musal yàqu nga ki ci mën a musal kenn mooy yàlla yàlla ci yàlla musal parce que seen i pexe tàng na comme ni jàng ba mu wax ba mu xam ko miin bu maîtriser ko ba noppi daal def le pacte le grand pacte avec le diable xam ne ñoom saafara lañ jëm billahi bu ñu wéetal mu waatala ne mu saafara la jëm billahi la xam boo ma joxoon ah sëñ bi man xam naa damay lakk rek maa may xéwlu nii rek digg rek parce que def na ay pacte ak ñoo xamante ni gëmuñu yàlla ñu ngay def loolu bon nga ku jël sa siwo bu baax jël kaamel alxuraan def ci heure boo xëyee suba xëy taw noo mën a taxe te teewul nit ñi su ko la raamal jox la c'est ça c'est libéral yam ci yàlla musal ñu ñëpp xale yi yamit moo tax bu dëkk te maam alxaaj Muhammad bi wax na leen wax na leen saafara si dee maam alaaji nee na leen suñuy xëccoo suuf ba nga doon bëgg jóge nee na leen woon daal bi du sopp jeunes yi dañoo sopp da ngeen a sopp da ngeen a sopp koo leen dégg ñu ne sëriñ bu bees ngeen fàq daw koo leen dégg ñu ne boo ñu jiw ngeen daw dem léeg-léeg sa gars yi dañuy naxe nit daa judd fa amee jinne fekk amul tous billaay gisul daa xamul daa maag moo ma yem suñu tëddee tuuti suñu listixaar bu normal mooy dugg soo leen waxee listixaar dañuy def nii. kar Mbaye Ismaël Ndiaye defal ma listixaar ci diw. dégg nga jox la rendez-vous dix heures ci ngoon dix heures dix heures et demi ci suba huit heures mu ne mbay mbay na ko nangam la nangam la dafa am faru rab ak kii na génn saraxu nangam nangam mu ñëw nga ñëw jox xola mun la doomu xar léegi da nga jee léegi léegi léegi xar xar ngay rey baa nga dee fekk daana mu yàpp dara dugg la mu ne yow ñu lay def jugal jugal dem yow lii ànd ak yow daa soxor jabar jugal naa ci jugal bala moo rey sama jabar ci jugal man nga ci mu loolu may def nga ne ko xaar léegi xaar léegi léegi ak ñeent fukki mètre per cave fekk am na lu buy wet yu mu bëgg a ci naaj ci été bi dafa tàng xam nga ñeent fukki mètre per cave bi léegi léegi léegi juróom-ñetti kilo ko léegi léegi léegi léegi xam nga courant bi bëgg la mu ne la sondeel juróom-ñetti junni sondeel yu jël ci sondeel yu mag yi nag yi jël ci yu guddi ci quarante minutes jënd ko sondeel xam nga ci problème sondeel moom loolu am fii fii ba courant bi di jeex yooyu liy jënd soxlaa nit mu tëb ko ci yow nga daw na seen seen bopp rek jaar fii jaay bii yi jël ñu rëy gars yi daal di woo sa doom bi rek ci biir biir ay ba ci biir nangam nangam dañoo daal di tëj tëj tëj ñu kenn tëjul seen baara xaj Mouhamed loolu dañu wax ne ñun ñun bu ñu benn confidence pour yàlla wallaahi la am wala wala lu dox confidence koo leen déglu loolu la wallaahi bu ñu kenn koy déglu pour yàlla mais soo demee ba ba kii am loo loo bëgg dénkaane dégg ko yàlla mu yàlla du nekk li loxo bi yàlla du nekk li la taaxuduhu sinatun wala nawmun loolu foofu mën nañu faa nekk ko ko jàpp di jeex waaye ñu ngi rek ndax waaw damaa jot a xam ne ñu ne yàlla jamono li ci gën a am solo mooy am àndandoo yu baax Bill Gates ci ñu ëpp alal ci àdduna bi ci la bokk moom prince de Brunei Bill Gates dañ koo laaj ne ko yow de monde bi liñ ci liggéey doy na waar yéen na jamono foo jaar ba réussir li nga réussir ndax xam-xam la wala ay may la wala daam loo àndal ñu ne déedéet sama entourage moo baax te jël waay sama entourage ñu ma wër ñoo baax Abdou Diouf la ko xañ réew mi ña ko wër ñoo toog rek naan ko président réew mi mokk la gañe nga nangam nangam mu ñëw si defee ñu invité ko mu ñëw toog waaye dina ko monsieur le président ndax xam nga ni dañuy mbuur café di ko def juróom di ko jaay ne ko ah loolu moo ko daaneel loolu moo tax ñu sol café boobu moo ko daaneel si defee waaw xala jarul jël fële yaa ngi leen demal ma ko xañ biir géej gi ñu ma am yëpp sama entourage moom mag ñi tamit li leen rawloo li leen rawloo li tax ñu réussir li réussir yëpp réew entourage bu tamit la bu dox moo xamante ni du la trahi moom moo mooy may ñu leen may seen maam laaj moo xamante ni loolu moo ko may ñu ko may ni waa kër ma amul rasulaay di meññee dafay mel ni garab boo sax jë jë jëm na léegi boo sax boo suul léegi mu génn léegi jël bi léegi génn suul léegi ñu xool ko léegi lekk ko léegi ngeen noonu bu baax moo xam rasulaay noonu la yàlla ci yàlla boole moo tax ku la gën ñu la wër moo gën moo tax ñu ne yàlla sax dara la naan ñun duñ tànn xaritam duñ tànn bi ñu àndal yàlla fas ta tànnal fas tànnal lanaa ñeel ñu asxaabanaa ñuy ànd ak ñun képp kuy traître yàlla même su ñëwee génn ko ni ñuy seppee weñ seppee ko nga sànni ko taxañ mooy lii faxtar lana tànnal ñu yow yàlla asxaabana ñi ànd ak ñun suñu compagnon ci ren sir la ilaha illa allah alhamdulillah bismillah la ilaha illa allah bisir la ilaha illa allah tànnal ñu ñi ànd ak ñun ci secret la xamul tax waxoon naa leen ne la ilaha illa allah muhammadu rasulullah am njënd moo am mbir bi ne nii waaye xaqiqa bi cercle la cercle la daayira la cercle la léegi nag cercle bi soo ci bokkee da ngay toog soo ci bokkul nag lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg danañ la jàpp nii da ngay la tëj wallaahi kon yàlla tànn na ñi nga xamante ni yàlla yow ñoo la yow tànn leen yow yàlla ku ci bokkul su su su di soog soog loo mën di génne na toog ba caag dem ci yëf ya mel ni saa si ci moom ci yaramam day dem ba am gerte pour dem dem ba ba day diis ci moom. na nga leen di saabu na nga leen tong tong tong tongal suñuy noon ci dëkk la ilaha illallah kii kii mooy xeex bu si ñaan bi soo koy jàng yaa ngi jàng bi waaw boo xam si moom la boobu lañ waaw boo xam incha allah bu lañ baaw sëñ bi donc dëkkal suñuy noon ci jaa ilaha illallah appareil cryogénique la pourquoi parce que produit génique yooyu ci lay génne taw bi tamit ci lay génne ñaar yëpp benn jàllukaay la waaw ci benn rajo benn yoon bi la benn yoon bi lay génne léegi soo tuuree nga borom bi souvent y a des produits génitaux yoo xamante ni nga nekk góor su doon nekkee mu kàllaaf day topp di ci génn léegi soo ko toppee bu subaa nga toppaat ko ginnaaw soo ko toppaat ko xel li jëpp ci duggee rek day day yabal yaram nga topp soo ko toppee jéem koo jël ko jël ko sonn mun la yee duma ko moom xool yow su ma du man élève laa maa ngi dem naa nga naan da ngay ñëw fi jéem a xarit sama def lay gaaw mën nañoo mën a jot dara mais def ma xarit ma def la xarit def ma jigéen ma def la càmm nga ne d'accord na ñu dem comme ni ci biir kër dafay lekk yëpp bis jot rek la soxla parce que yàgg nga ko yàgg nga ko violé ci sa xel te sa jëm ñëwul boo ko lee yéen ci jiw bi di leen lekk waaw waaw donc pour affaire xam-xam la ak jàng ak yooyu c'est pour le savoir kii nag mooy ay discernement le bon le mal le bien le mal dégg nga le le l'acceptable l'anormal yooyu non lu bari am na ñuy wax les euh, déviances sociales ci philosophe léegi nga ne ñu ne yàlla léegi ne ko man yàlla léegi wa saxiixan ajsaamana yàlla saxiixan yaani wéeral suñu kër yi mu mel ni dañ ne ma nag yow nag lu dox nga ñaan loolu ma ne ko xale yi ñoo gën a feebar mag bi mën ko ëpp yàlla koo gis ci jaar yi koo gis moo ngi ci feebar xam nañ lu demee waxtaan bi ba amul xaalis moo tax ngeen jéemul tëdd xam nañ tëddee jub lu wér wala mu soox ndax njaboot mais ñooñu fekk leen fu ñu tëdd sa saafara leen yow yàlla xam nga leen daal yow yàlla saafara leen daal yàlla saafara leen léegi ñu gën a ko wa baddilan ahwaalana yàlla yàlla yàlla nga changé suñu comportement wa taqabbal siyaamana yàlla yàlla yàlla nga nangu suñu koor ñaari julli la julli bi ñu mooy koor bi ñu bàyyi beneen bi du koor de waaw waaw beneen bi xam nga lan la mooy sa morom yaa ngi baari baari woo ko koor dama am yaa ngi dox tuxu kooku koor koor dama am yaa ngi fat fatoo kooku koor dama am yaa ngi jël jëloo kooku koor ah dama am yaa ngi def lii def loolu loolu koor la yow loolu mooy vrai koor koor du li ñu def nii de fii ba lii non non non du koor koor mooy sëñ bi ñëpp dem ci baari di nga toog ne baari woo muñ boobu ngay muñ mooy koor attention l'islam du yomb du digg de waaye damay woor ay am ni soo tardé koor fekk yow baax man la loolu xiifal la xiifal ak woor bokkul l'esprit du du du ramadan on dit muñ fees bi yow yaa ngi ci loolu billahi doo toogee maa lekk wala nga ne soxna wala fatatuma wala nangal billahi yàlla ñu ngi leen bindal fiyaa ba ñu ngi bindal ñu woo chaque jour même bu dee da ngay tardé di tardé di tardé ba du tardé du la am kon fiyaa ba daal bi yéen a ko ko rek ñeexee mais loolu firi bi firi bi mooy yéen ñun ànd ak sa papa yi mu dugg ngeen di tuur muy tuur ndox bi ngay tuur ndox bi moom mu wéer jël dënn bi rek ci côté ñaan taw rek daal di tax jëm ndaw yaram yow nga daal di toog wax sa jubay pour mu bañ a gis jël sa kala di puus pour mu bañ a gis te tu tu parles des précautions monsieur daal di tuur ndox daw jël sa temps di taxaw bu wóor ni ñu war a génn yëpp génn na nga ferlu ba mu set dara daal di dox ndànk génn moom moo nga toog di jouer PlayStation wala moom nga jouer moom paase yow nga daal di waax dem jàpp gis nga yi yi mu def mu nekk moom te mu métti yow ne lu nekk loolu mooy koor boo teg seen xulóo na mooy lan du bàyyi la suñu jiw xaw ma lan moom sëriñ ci baax mooy sëriñ ci yow am na kasiran xulóo na bàyyi la bàyyi la suñu jiw bu yaakaar yàlla moo tax jiw bi la ay sant bi yàlla déedéet mooy yàlla xiir ñu ci baax ndax seen maam ay Muhammad yi nee na yàlla bu mu naka fay du la léegi nag yàlla wa tawwilan hayaatana yallaahu yàlla guddalal suñu dund wa tawwilan guddalal hayaatana suñu dund yow yàlla yow yàlla ci la bi la ilaha illa fekk la ilaha illa loolu la yow dund gi mooy ngay yaakaar c'est la vie sociale non mooy suñu dund ruux man firi ah firi un bi rek loolu la firi un bi mooy gudd fan firi deux nag mooy gudd dundu ruux yi la vie spirituelle la vie des esprits léegi ñu ne ko ba wasi'an arzaaqanaa yokkal suñu wërsëg yokkal suñu wërsëg wërsëg bi du xaalis de hmm. wërsëg du xaalis wërsëg mooy yàlla dimbali la ba mën a topp yéen ci yàlla bu ko yàlla defal rek yàlla defal na Sénégal nag la wa tammiman a'marana yàlla na nga jeexal suñu dund yàlla na nga mottali suñu dund fii bi sirr mais haqiqa bi du sirr bi qawli la yàlla na nga jeexal suñu dund bi qawli la ilaha illallah yàlla lu ñu dund dund lu mu yàgg yàgg suñu demee bay dee suñu mujj kàddu na nekk la ilaha illallah muhammadu rasulullah yàlla yàlla donc daanaka fukki weer rek foofu ak ñaar ñu mot lu ko ci ñu ne yàlla lii nga lii nga leen ñaan yëpp dañu koy may xam na ni adduna bi mayoo ci dara lu dul yaa nga jaarale ci loxo yëpp yàlla Muhammad fa anta baabullahi ay yumri'in ataahu min ghayrika laa yadkhulu sallallahu alayhi wa sallam yaay buntu yàlla bi nga xamante ni képp koo xamante ni nee na moomu kër yàlla nee na dugg na kër yàlla nga jaamu sa buntu keneen la dafay demul kër yàlla yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nee yàlla ñoo ngi lay ñaan nga may ñu ñu may ñëpp waaye nag waaye nag kii Muhammad Rasulullah mi ñu jàngal yii xamal ñu yii tëbbu ñu yii may ñu may yii xamal ñu xam-xam yii ubbil ñu bunt yii Muhammad Rasulullah moom lañ lay ñaan nga fayal la fay ga nag dafa am lu ñu bëgg a xam ci moom su nga xamee ba ci moom nga julli ci moom mooy lan wa hab lana yàlla may fathan mubinan ouverture bu certaine boobu mooy ñoom Cheikh Madi Diagne sax fan ak baax la ñu am ñu ci digg bi sax fan mu bind la ñu am ñu ñu ñu ñu xaw a doyal ñooy am al sax al xayr fii la xaal la fii la smaaw la fii laaj la kooku moom soxna Yane Gueye la damay bañ jaxase ne kooku ñu waxtaanu gars yi la. moo gën a dem mooy fasu daal kooku waxtaan boppam incha allah dinañ ci def waaw fii yëpp kenn ko kenn ko sànni ma bokk ñu ne yàlla waxal la naa may ñu nasara na àdduna ndimbal lu wér ku yàlla dimbali rek mu mucc wala bi dañuy wax ne kenn amul jàmbaar amul ku yàlla dimbali mu am wala bi nee nañ ku ku ñu ku ñu ku ku ñeme dana laa dana laa dégg waaw te bu ma lu waxee leen sànni dëgg na ci xeer wan gi mën na nekk janeer mën na nekk jën mën na nekk gis nii avec les yeux de la tête am na kenn du ko weddi parce que suñ ko weddee weddi tariqa tijaan suñ ko weddee weddi l'islam avec les yeux de la tête moom lañu ñaan yàlla ni ne ko may ñu ah kii nag ñaari firi bu njëkk bi mooy gis bi ci gént wala ci ni ñu koy gisee boobu waxtaan boppam la waaye am na beneen gis bu gën a am solo mooy fexe ba minute bu jot ngay ànd ak yeneen bi ba looy def di ko seetlu di ko bàyyi xel kooku mooy ñaan bu dëgg dégg nga waru jota waaye di Tijaan yi yàlla ñu may ñu gis ndonoom bi Cheikh Ahmad Tijaan moo doon moo ko doon ci xam-xam bi doon ko ci deret ji moo ko doon ci sirru ñett yëpp moo ko jël ñii leen ñii dañuy force bi rek ci xam-xam bi baa ngi doon ci sirru baa ngi doon aslëf ci deret ji moom ñett yëpp la boole na ko fuuf loolu yëpp la jël bu leen boole yéen a ngi Touba borom xel la mu doon ñu ne ñu ne ci ah baa bi yëpp ñu jaaree yëpp yàpp ba yaram ñu tàng mu ne dama ne soo leen daan ñu baax jël leen Muhammad ngeen jël fii soo ko seet ñu baax moom bokk ci bor place bor kese bu la gis yaa ngoog dem ñu ne ko salli yàlla salliman ala nabi yàlla mu julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-abrar ak ay waa kër yu baax yi mar mooy ku baax rek mooy ku dul tooñ ñun de te du tooñ moromu itam mooy al-barr kooku mooy barr waaw man borom lu ma tuur bi am doole daje yaa barlu deux cent deux la yaakaar naa ne ñoom xam nañ xam nañ dëgg ne mooy ñaari mooy ci téeméer tuur yéen ak ñaar ma nga léegi nag kii sib si la bi la ñu ne ko yàlla li mu li muy may dafa am foo ko jaarale fi ko jaarale fii la raja ana sunu yaakaar al fuuti Cheikh Omar Fouti daal borom dégg nga dégg dégg ngeen bëre borom borom Bandiagara wala Adama Aïssa ma ngoog Cheikh Omar Fouti ñu ne wajaa bi yan fayal ñu xudwatana aliyan fayal ñu sunu sunu royuwaay bu mag bi bi ñuy wax Cheikh Aliou Ndongo fayal wajaa bi yan Cheikh Abdoulaye mooy Cheikh Abdoulaye Samb kooku moo tax nga waxaat ni wa jaazeel yàlla fayal ñu mis baa xanaa biraanan mooy kan Cheikh Birane Cissé Cheikh Birane Cissé mooy sunu lampe bi leeral buntu bi parce que moo jox kii mooy kan wa jaazeel mu nit danaa ki ñuy tëbb al barru mooy alal benn yëpp mu toppatoo ci ay junni di ko yàlla ñëpp defal ñëpp te lépp taxawaalu wul jiwul lambar lambar jiwul te li yor bàyyam yoroon mu bari mu néew mu toog loolu yàlla def ak yàlla ba jamono yëpp paas fekk ñëpp di xëccoo ñëpp di dem ñëpp di wut ñëpp di di rëdd rëdd loo moom mu toog moom toog rek naan suñu xëccoo suñu fa la toogal suñu ba jamono yëpp jeexal seen muusee jeex seen ñibee jeex ku ci tiit daw mu ñëw fa ca aaju wallahi alazim xaaji nee naa sunu kii ñu dirigé sunu maître sunu kilifa sunu idole ki ñu roy ki nga xamante ni ñun moom moo fees suñu bët ba doo ñëw gisati kenn ba kenn mënu ci ñu perturbé kenn mënu ci ñu déranger loo mën di am baax na suur nañu parce que xam nañu am na ay milliards am góor gaa nga toog fee te yëngatuwul moo la gën a yaru moo la gën a tuuti moo la gën a baax moo la gën a xam àdduna moo la gën a rafet moo la gën a yëngu yëngu na lépp ëpp la ci cër yàlla tàq laa jaamu yàlla gën laa jege yàlla gën laa bëgg Muhammad gën laa jege Cheikh Diagne gën laa naan ci kaabu leer yi ëpp la lépp nga toog yow te bu dee si la moo tax ñun ñëpp ñu baax surtout ci kanam ne ko yow la wallahi la loolu rek la te yi ci des yëpp am na fépp mais am na lu mu am te kenn amu ko mooy wane si araw ñëpp ci yàlla loxo mu ruuj boobu yàlla di ci yërëm jaani di ci def lépp ci àpp te mu ko wax jamono bu nekk yàlla bëgg a dugal jamono su tourné ko alaaj mu ne mu toog toog ci yàlla bi mu ne reporté naa ko billahi te mu ko wax mu suñ ko wax parce que ñu ko joxee yàqul waaye nag ba alal yi moom ñu demee ci bi wàcc yàqul ma jaay di leen fayal sari la mu nuyu moom mu nuyu tey jii su xëyoon dem feneen ñu ñëpp dem waaye moom ñu toog malgré tout malgré toutes les difficultés moom ñu toog loolu wax dëgg yàlla li ma wax bàyyi amul benn